wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa li tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du qaala samaahatul imaam Salaahudiin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzi as-saani min kitaabi al-kunuuz al-ashara fii fasli at-tajalli wat-ta'addudi wat-tabadduli wat-tamassuli wat-tashakkuli ilaa aaxirihi qaala radiyallahu ta'ala anhu wa thaniima an yakuna al-muraadu bil-mu'min al-awwal al-haqqu ta'ala li anna al-mu'mina min asmaa'ihi ta'ala wal-muraadu bil-mu'min ath-thaani al-'abdu fal-haqqu tabaaraka wa ta'ala mir'aatu 'abdihi aw an yakuna al-muraadu bil-mu'min al-awwal al-'abdu wa bil-mu'min ath-thaani al-haqqu fa yakunu al-'abdu mir'aatu al-haqqi ta'ala idh fi al-haqiiqati innahu ta'ala mir'aatuka wa anta mir'aatuhu ilaa aaxirihi Euh, kon suñu jotaay euh, suñ jotaay bii weesu euh, gisoon nañu ci ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy nga xamante ne soo amee ngërëmam am nga ngërëmal yàlla buur yàlla subhaanahu wa taala ngir ne borom bi subhaanahu wa dafa dëxëñ dafa dëxëñ ak ngërëm maanaam ak ngërëmam ci biir ngërëm ak toppam ci biir toppam moo tax mu ne man yota rasula faqad ata allah ku topp yent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg-dëgg topp na yàlla képp koo xam mu ne euh, loolu nag maanaam askanonante bu réy a ngoog euh, maanaam boo xam xamante ne am na diggante yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boo xamante ne xel yi lott nañ ci mën koo daj mbete yenent yi alayhim salaatu wasalaam amuñu dara maanaam ñu dugg ci yàlla lu dul ci buntu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi bu ci àdduna ak alaaxira yawmal qiyaamati euh, am na yuñ ci jotoon a gis ba gisoon nañ ni tamit itam maanaam ci biir yiñ ko jotoon a gis euh, maanaam laataa àdduna yi am euh, yaataloon nañ ci tuuti waaye gisoon nañ tamit ne ci àdduna day sax na ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni law kaana Muusaa hayyan bayna azhurikum maa halla lahu illaa an yattabi'anii Euh, xadis euh, euh, boobu nekk ci musnad imam ahmad rahimahullahu taala yenent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis sayyidina jaabir radiyallahu anhu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yent yàlla Muusaa de alayhi salaatu wasalaam su nekkoon seen diggante du dagal lu dul mu topp ma man te bu dee àllaaxira sax na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mu ne aadamu fa man duunahu taxta liwaa'i wala faxra aadama ak ñu nekk ci ronam yépp sama ronu ak ñi ñëw ci sama ronu euh, euh, raaya bi ci lañ nekk te loolu du puukare taxul maanaam sama suufu drapeau lañ nekk loolu moo tax buur yàlla subhaanahu wa ta'ala maanaam wax na ne tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din yeneen yaa ngoog gënale nañ lenn ci ñoom te mu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kaw yeneen ñi ñeneen ñi ci des ñëpp ak wa laqad faddalna ba'da nabiyina ala ba'din wallahi giñ nañ dëgg dëgg gënale nañ lenn ci yeneen yi te mu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kaw ñeneen ñi ci des kon mbete buur yàlla subhaanahu wa taala du nangu sax ci waa ahlul kitab mooy yahuud ak nasaraan yi ci buñ lud ci ñu gëm yenent bi sallallahu maanaam euh, euh, maanaam ñoom ñu gëm yenent bi rek sallallahu alayhi wasallam ngir ne rek ñoom seen yenent yi alayhi wasallam ñoo ko waxoon te maanaam faw rek yàlla buur yàlla subhaanahu wa dafa sàkku maanaam yi jullit ñi maanaam kii waa ahlul kitab maanaam mu yahuud ak nasaraan yi maanaam ne bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee faaw ñu gëm ko ngir ne yonent bi sallallahu alayhi moom ci boppam dafa woote faaw loolu mu am. loolu tax borom subhaanahu wa ta'aala ne yaa ayyuhal ladhiina aamanu aaminu yéen ngaa yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tamit ne foofu lañ ñaboon nag maanaam ne al mu'minu maanaam ki ki ki nga xamante ne dafa wóor maanaam tey tey tey wóoral miraat mooy euh, mooy mis maanaam mooy seetu al mu'min ki nga xamante ne ak maanaam boroomu kóolute loolu nag euh, xadis boobu dañ cee am mu ne ñaari gis-gis bu njëkk bi gisoon nañ ko suñ jotaay bi weesu te mooy ne namm gi ñu namm ne mooy al mu'min bu njëkk bi mooy yonent yi alayhimu salaatu wa salaam euh, ak wàllu yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jegeñ yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg ñoom ñoom ay mu'minuuna lañ maanaam ndax dañoo gëm yàlla ngëm gu wóor wóor bu jagoo bu boobaa nag li ñuy namm ci euh, ñaareelu al mu'min bi moom mooy ñi nga xamante ne rek ñoo yeneen julli ñu simple ñi te gëm yàlla maanaam kon ñooñu dañoo gëm yàlla gëm yàlla gu gu gu gu gu matale rek bu boobaa nag maanaam xadis bi mooy ne yenent yi alayhi salaatu wa ak wàllu yii radiyallahu anhu ñoom ñi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa feeñal ci ñoom ak ay ay melooy matam ñooñu de ay seetu lañ ci ñun ñii du julli ñu simple te loolu tamit moom mooy ne képp ku nekk ci moo tax képp kenn ma bari ay seeni misaal lañ maanaam ay exemple lañ ba pare ñu maanaam dañoo yor seeni forme loolu moo tax borom bi subhaanahu maanaam di wax làmminu ci làmminu képp kenn ci ñoom mu ne ko qul innama ana basharun mithlukum waxal ne man ab yeneen ab ab nit laa comme yéen voilà maanaam boo xoolee kon nit ne le fait ñoom ñoo bokk forme physique ñoo bokk ni ñu sosoo ni ñu leen mel ni ñu meloo ak fi ñu jaar ba juddu yooyu yëpp ñoo ko nuróole loolu moom kon ñoom ñoo ñun ñëpp benn lañ maanaam waaye nag loolu boo gisee yàlla borom subhanahu wa ta'ala ne wax yeneen ci saa saa ne nañ wax loolu dafa fekk ne dañu leen di xiirtal maanaam dañuy xiirtal ñu dañuy xiirtal ñun ci ñu am lépp loo xamante ne man naa nekk ñu am ko. voilà ci texe gu màgg googu ak wilaaya gu gu ci texe gu kawe googu ak wilaaya gu màgg googu nga xamante ne buntu boobu kenn tëju ko ba yowmal xiyaamat baabu laa lam yokk mu tëjaat buntu yàlla bi tëjuwut voilà kon nag day daal di yelloo ci bépp jaam ci mu sàkku gépp xeetu texe ci borom bi subhaanahu wa maanaam ba mu des nag lu ñuy wax nubuwatu tashri'a nubuwatu tashri'a ak ar risala maanaam ak yabal bi maanaam loolu moom mënta nekk maanaam nekk ab yonent bu ñu yónni ci ay nit loolu moom mënatu la maanaam loolu ñaan ko caaxaan la d'ailleurs kéefër la sax maanaam ñaan ko ku ñaan yàlla naa nekk bu bi génn ci lislaam maanaam ndax dangaa dangaa ñaan yàlla loo xamante ne yow xam nee na la lii mënta nekk maanaam ginnaaw yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu amatul kon nag su fekkente ne euh, dafa am looy sàkku rek maanaam mooy ne kon nit ki li muy jàngal nit ñi la fait que yenent yi alayhi salaam nekk mel comme ñun ba pare ñun ñu leen di gis ñu nekk suñu ay seetu ñu war leen jël def leen royukaay ñu xam ne ñun ne ñoom ah, ngelaw lii lii nooy lii nooy ñoom moom lañ doon nooy rek jant bii ñu tiim moo leen tiimoon rek weer wii nuy gis benn weer wi la soppeeku fi ci diggante bi waaw maanaam jëmmi yaram bi ñu yor lañ yor rek danoo am ay mbokk ñu am mbokk kese maanaam waaye lalu ñu wutale loolu ci biir la nekk loo xamante ne la ñu nit mën na noo maanaam li nga xamante ne mën maanaam mën naa jàppandi nit ki am ko ñu ñaan loola ba pare jéem cee def suñu yitte yépp pour am ko waaye li nga xamante ne la mënta ne moom ñu am ko te mooy lu nekk yenent bu ñu yaxal nu boo tashriye maanaam yeneen bu ñu bu ñu bu ñu yabal maanaam yónni ko loolu moom mënta ne di ko jéem a sàkkoog di ko jéem wut wala di ko mébét ay caaxaan la mënta jàppandi comme que loo maanaam lu loolu nag nga ñaan leneen li ci des maanaam yi ci des yëpp nga mën koo loolu saa yoo ko defee rek maanaam mënta ñàkk nga jot li nga bëgg comme ni nga xam ne noonu la Seydina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu waxee ne man talaba shay'an wajada wajada képp koo xamante ne dangay ngay sàkku dara ba pare def ci yitte gi ci war da daj kon nag sàkkul te bul doyloo ci benn càkkuteef wëllif beneen maanaam bul ne non lii moom xam naa pour ñoom diw la quoi bon xam naa man bon euh, na na na na naa sàkku naa bëgg mais bon après il faut être logique maanaam déedéet liñ la war a wax mooy il faut être maanaam ambition moom daa raw lu dul ambition rek te dakaa rawee lu bare bare bare bare loolu moom moo tax lenn ci sëriñ yi te moom waxoon nañ Abu Yazid al-Bistami la radiyallahu anhu moo waxoon ne laa taqna min allahi wala ataaka mulkalamata Musa wa nubuwata Isa wa xullata Ibrahima salawatullahi wa salamu alayhi mu ne lu tax mu ne fa inna inda allahi tabaraka wa taala min wara zalika kullu waaw ma maa wara zalika kullu fa inna inda allahi tabaraka wa taala maa wara zalika kullu bul doyloo nit maanaam ci yàlla bu doon la doyoo joxoon sax jokkalante ak ci yàlla Muusa bi alayhi salaam jox la nubuwa gi mu joxoon yent yàlla Isa alayhi salaam jox la xaritoogam joxoon ma Ibrahima salawaatu laahi salaam alayhi ajma'iin bul doyloo maanaam bul ne moom fi mu toll moom li mu am doy na sàkkul continuer di sàkku ci yàlla lu tax parce que yàlla am na lu nekk ci ginnaaw loolu yëpp mu ne kon nag na nga sàkku ci moom loo xamante ne yelloo na donte joxoon na la ne maanaam le jokkalante gi mu doon jokkalante ak yent yàlla Musa alayhi salaam ànd loolu mënatu la ne ngir ne yent yàlla Musa alayhi salaam yenent la bu mag ci bokk ci ulul azmi ak yeneen ak yeneen waaw ndax martaba yenent yàlla Musa alayhi salaam mënta nekk maanaam mënatoo cee am accès te kenn dootu ci yegsi ku dul yoon waaye su doon jàppandi rek maanaam dañ naan rek supposons que ne loolu mënoon naa ne ñu jox la ko maanaam bul sàkku leneen kon loolu mooy piir mu njëkk mi dégg nga ñaareelu piir bi an yakuna al muraad mooy ne li ñu namm bil mu'mini ci aji maanaam kii nga xamante ne mooy kii wóor te joxu kóolute mooy al al awwal bu njëkk bi al xaq mooy yàlla bi dëgg taalaa ji kawe ji li ndax al mu'min maanaam mooy ki nga xamante ne moom mooy ki wóor tey joxu kóolute min asma'ihi ci turam yi la bokk moom taalaa aji kawe maanaam moom ci bopp mooy ki wóor tey joxe kóolute wal muraadu bi ñu namm nag mu ni ci aju wóor wóor asaani ñaareel gi mooy al abdu jaam bi boobu moom bu boobaa ngëm gi dafa dëggu ci ci moom maanaam mu wóor kon nag fal xaq buur yàlla bi dëgg tabaaraka wa taala barkeel na maanaam te sax na te kawe na mir aatu seetu abdihi jaamam la maanaam jaam bi bu xoolee boppam maanaam euh, maanaam bu xoolee yàlla maanaam yàlla day nekk seetoom aw wala boog an yakunu ñu namm bil mu'mini bil muraad aw an mu nekk al muraad lañu nam bil mu'mini ci jaam bi ci ci ku wóor ku al awal ku dëgg ku njëkk ki al abdu mooy jaam bi rek wa bil mu'mini bu ko yàlla taala mooy bii dëgg rek alxaq fa yakunu bu ko defee mu nekk al abdu jaam bi mir'atul xaq bi seetu yàlla tamit yàlla bu xoolee jaam bi gis boppam taala ci kawe is ndax fil xaqiqati dëgg-dëgg innahu naka moom buur yàlla mir'atu ko sa seetu la wa anta yow tamit mir'atuhu seetoom nga léegi loolu naka la mu ne fa min haythu ci anam gi nga xam ne kaw nu ka noonu nga nekke yow mir'atuhu di seetoom moom buur yàlla yaraa moom huwa moom maanaam yaraa day gis huwa moom suuratoo ak maanaam jëmmam fii ke ci yow maanaam buñ naan euh, euh, xalaqallaahu aadama ala suratihi xadis boobu buur yàlla subhaanahu wa dafa bind aadama ci forfam am ci à son image ci image am maanaam kon mooy buur yàlla subhaanahu wa bu xoolee maam aadama maanaam xool doomu aadama day gis lan maanaam jaamu yàlla bi maanaam bu ko xoolee day gis boppam maanaam ngir tax ngir ne jaamu yàlla bi moom maanaam nit ki yàlla dafa feeñal ci moom maanaam dafa def ci moom ruuxam bi nga xamante ne ruuxam la moom ba noppi jox ko ay melo yoo xam ne ay meloom la moom yàlla kon moom seetoom la moo tax fa takkuuna bu maanaam bu ko defee nga nekk ant yow indahu fa moom ayna zaati yi di nekku jëmmam nekk nekkam wa sifaatuka say melo wa asmaa'uka ak say tur aynu ñooy jëmmi asmaa yi ay turam wa sifaatuka ak ay ay ay meloom maanaam comme gis-gis dégg-dégg ah kàttan sañ-sañ yooyu yëpp da gis ne ah, maanaam yooyu yëpp da gis ne lan la ay melo yi ay melo yi yàlla lañ mais bu borom subhaanahu wa ràng doomu aadama yi borom subhaanahu wa ta'aala daka doomu aadama yi ñu nekk lan ay seetoom kon voilà maanaam yàlla dafa am kàddu mu def ci doomu aadama yi kàddu yàlla da dafa am day gis-gis dafa am mu def ci doomu aadama yi gis-gis yàlla kàttan mu def ci doomu aadama yi kàttan yàlla mu dégg-dégg mu def ci doomu aadama yi noonu yàlla dafa am xam-xam mu def ci doomu aadama yi xam-xam mu yàlla dafay dund mu def ci doomu aadama yi ay dund après nag mu des yeneen melo yi ci des yëpp mooy day jariñe day lore naka noonu tamit doomu adama yi noonu nañ mel noonu noonu maanaam loo jël rek doomu aadama yi borom subhaanahu wa ta'aala leen a defal loolu kon yow en tant que jaamu yàlla da ngaa war a parfaire melo yàlla yi ci yow loolu moom mooy mbir mi boo gisee téeram bi mu tàmbalee ko noonu bismillaahi maanaam dama bëgg nga euh, turu yàlla yi nga xamante ne moom moo nekk ci yow yow nga nga jël ko nga activer ko voilà maanaam mu nekk loo xamante ne da ngay jël turu yàlla yi borom subhaanahu wa ta'aala maanaam muy turam yi yow da nga koy melowoo en tant que jàmm boo xamante ne maanaam ci côté niyaaba lay noonu maanaam en tant que intérimaire mais que yàlla moo feeñal turam yooyu ci yow bu fekkente ne yàlla dañ ne moo maa bismillah ar-rahmaan mooy ki yaatu yërmande mooy mooy ki fees del yërmande yaatu yërmande yéen nga meloo noonu maanaam ah yàlla moom parce que booy xoolee yàlla turam yëpp allahu rahmaan ar-rahiim maalikul qudduus nanga yooyu yëpp ba ñu dem ba ci sabuuru mooy mooy feeñ sabuuru mooy mu ñàkkoon bi yow nga nekk mu ñàkkoon maanaam bari di muñ sauf que yàlla ni muy maanaam li ñuy wax muñ ci yàlla ak ñun li ñu wax muñ ci ñun du benn waaye. turam la nga ràngoo ko yow en tant que jaam nga ràngoo ko ni ko jaam di ràngoowee maanaam turu yàlla yëpp nga activé ko ci yow loolu moo tax ngay gis mooy basmala bi am solo maanaam bismillah maanaam yow looy def rek daan ne bismillah maanaam mooy lan mais booy lekk nga ne bismillah booy naan nga ne bismillah looy def nga ne bismillah lan parce que da ngay activé turu yàlla yi nga xamante ne ñooy dox doxal lii ci man maanaam koy activé ci man voilà. léeg-léeg tur yàlla yi désactivé wu carrément ci benn maam am yenn tur yi tellement que nit ki dafa yàgg ci lu doy waar maanaam yooyu xaw a désactivé wu tuuti mais nag tur yooyu duñu ñàkk mukk ci nit ki dañuy désactivé wu ah voilà ñu ne ah saa affaire bi foog ñu activé waat ko quoi voilà loolu nag pour nga activé ko Euh, borom subhaanahu wa wutal na la benn yoon booy def pour activer waat tur bi yëpp ci yow moo tax mu ne la mu bëri ci alquran lu mu la koy wax fa sabbih bihamdi rabbik sabbih isma rabbikal a'la fa sabbih bismi rabbikal azim maanaam mooy sabbal maanaam mooy nga féey ci géeju tur yàlla yi parce que sabbaxa loolu lay tekk géej féey ci géej maanaam nga nga tur yàlla yi nga xool kon borom subhanahu wa ta'ala li tax nga am maanaam nga ñaan ko yàlla su man day jikko sàngam laa bëgg mel may ma ma nekk ma mal ma baax comme ni nga bëgg may ma loolu ma ihdina sirata mustaqim eh taaha taaha attention hein qu'est-ce qu'on nga daal di <laughs> eh. nga daal nga daal kon nga daal di activer yëpp ci nga daal di activer affaire ci yow voilà di sàbbal yàlla di tudd yàlla zikr ah parce que ci zikr tudd yàlla ala bi zikr laay tatma innul qulub ci la xol yi di te di di dalee maanaam ci la xol yi di dalee di stabiliser woo ci ay jikko yu rafet parce que xol jikko yu ñaawee yu rafet yëpp ciy daje voilà voilà jikko yu baax yi ak yu bon yëpp dañuy daje ci xol di xëccoo nag selon circonstance yi léegi ci tudd yàlla lu bari zikr zikr zikr zikr te zikr bi dajale yeneen zikr yëpp mooy alquran ak salaatu ala nabi julli ci bi saa saa yii ñoo dajale yeneen zikr yëpp kon noonu loolu moom mooy li nga xamante ne kon maanaam loolu mooy li yelloo bu ko defee nga activité tur yooyu kon bu boobaa day daal di nekk nag bu tur yooyu matee rek yow nga daal di nekk maanaam nit ñëpp am nañ loola lii lii ñuy wax nii nit ñëpp ko am comme ni nga xamante ne ci cosaan nit ñëpp ko am yàlla moom mooy lan mooy nga xamante ne lan dafa am lu nekk ci moom mooy ak am nit ñi am nañ mooy al wujudu ah, nit ñi am nañ ak xayaat comme yàlla ni ko amee nit ñi am nañ dégg-dégg comme ni ko yàlla amee di gis-gis comme ni ko yàlla amee am nañ kàttan comme ni ko yàlla amee am nañ sañ-sañ comme ni ko yàlla amee et cetera am nañu yeneen ak yeneen ak yeneen yëpp mais yooyu noonu duñ ay yu intrinsèque ci nit ñi nit ñi li intrinsèque ci ñoom mooy ñeenti di koy jàpp mooy lan mooy euh, alfaqu mooy ñàkk buñ amee dara rek dafa gaar nit lu mu am rek daa gaar maanaam euh, du loo xamante ne naturellement nii la mel maanaam dafa nekk loo xamante ne daf koo dab voilà kon ak ñàkk ak néew doole mooy faiblesse nit bu amee doole xuwa force rek daf koo gaar maanaam lu ko dab la ñaa ñetteel bi ci des moom mooy al ajzu ak lot mooy impuissance ak incompétence mooy lot kon nit ki su amee puissance wala ay compétence dakaa dab mais bi muy juddu moom amu ci woon benn beneen bi ci des moom mooy ban ah aljaxlu mooy réer ignorance loolu moom dafa nekk lu intéressé ci nit nit ki su amee xam-xam rek dakaa dab lu mu ci amit dakaa daf rek mais ba muy juddu moom xamutoon dara allahu xalaqakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a yàlla moo leen bind ci seen biiru ndey yi xamu leen woon dara kon loolu maanaam yeneen étapes yi ci des yëpp ay étapes yu ko gaaral la yu gaaral doomu aadama la kon boo subhanahu wa ta'ala su la ràngee ay meloom nga conscient ci ne ràng na ma ay meloom melo yooyu da nga kaa war a jëfandikoo nan ni mu ko bëggee moom paa yow ni mu ko bëggee maanaam kon loolu moom mooy nekkoon kon yow nekk nga seetu yàlla yàlla bu la xoolee rek gis ay meloom yépp ci yow kon nag wa jami amba mboolem li nga xam ne sadara dafa tukkee mi ko ci yow aynuma mooy jëmmi li nga xam ne sadara daa tukkee minhu ci moom maanaam yow li ngay lii tukkee ci yow nga foog ne yow yaa man di def di sañ di xam ak di mën du sa bos bu yàlla la moom daka feeñalee ci yow kese maanaam mu tukkee ci moom feeñee ci yow mooy kon yow li feeñee ci yow mooy li feeñee ci moom rek wa bi hada al i'tibar moom moo tax nag ci googu maanaam bu ñu xalamee loola bàyyee xel mbir mooma qaala ci la waxee subhaanahu wa ta'aala te kawe na moom mooy man yuti' rasuula faqad ataa Allah suuratu nisaa aaya 80 man képp koo xam ne yuti' topp na ar rasuula rek sallallahu alayhi wa topp na Allah bur maanaam lu tax parce que yonent bi sallallahu alayhi la sallam moo gën a matal loolu ñëpp melo yàlla yi moom moom ci la mate ku topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nga topp maanaam parce que lu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seetu yàlla. Hmm? comme ni ñu ko waxee woon keroog rek man yuti'ir boo ko jëlee faqat ata Allah ku topp yenent bi sallallahu alayhi topp na yàlla maanaam boo génnee topp gi topp yenent bi mooy égal topp yàlla soo defee factorisation da am da ngay daal di maanaam boo génnee <laughs> dénominateur commun bi mooy topp da am yenent bi ak yàlla maanaam loolu ci côté seetu bi maanaam ci sens bii la nekkee tegtalewul ne yenent bi yàlla la wala dañ ko am maanaam déedéet du yàlla parce que su doon yàlla la dañ koy jaamu waaye ci sens boobu la ñuy waxee maanaam sensu seetu bi feeñuwaay bi maanaam parce que bu ñu fàtte ne ñi ngi ci tajal lii ah voilà mooy manifestation yàlla manifesté woo ci mbindeefam yi ci parti boobu lañ nekk moo tax ñuy wax lii xaa wa qaala te nee wa ma ramayta iz ramayta walakinna allaha rama muy sootul anfaal aaya 17 wa ma ramayta yow sànni woo iz ramayta ba ngay sànni walakinna waaye naka am mooy allah bur yàlla moo sànni hmm? maanaam Badar xare Badar ba mu amee euh, Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ngëboon suuf sànni ko ci direction yéeféer yi keroog képp ku pepp suuf daloon ci yéeféer yi soit rey nañ la bis boobu wala jàpp nañ la prisonnier yàlla ne nag wamaa ramayta sànni woo is ramayta ba ngay sànni maanaam li nit ñi gis ci zahir mooy ne yow yaa sànni en réalité dëgg dëgg mbir mi mooy du woon yow yaa sànni lu xew walaakin na waaye nag allah maanaam mooy nag nekk gi nga nekk seetu yàlla maanaam feeñu waayu yàlla bu mat bi maanaam noonu nga taxawee sànni maanaam moo tax mu saxal ne ko isra mayta ba ngay sànni maanaam kon mooy saxal na ni jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi taxaw na sànni ci zaahir waaye yenent bi sallallahu alayhi comme dafa taxawee nekk ki nga xam ne moom la yàlla feeñal ci moom ci euh, zaat bi ak sifaat yi ak turam yëpp ak ak melom yi maanaam kon mu ne nag yàlla sànne wa min sammata foofu xaala la waxee sallallahu alayhi wasallam maanaam xadis bi ñu doon wax léegi xalaqa bind na allah bur yàlla aadama moom aadama ala suurati ci ci jëmmam maanaam si image am moom tegtalewul ne yàlla dafa am forme physique et que forme boobu mooy comme forme doomu aadama wala maam aadama li muy tegtale mooy ne dafa feeñal ci moom ay turam ak ay ay meloom xadis boobu muy tax ci ndott baata baat mu ne rawaaw solo la ko ahmad ibn Hanbal fi wa fi musnad yi ci musnad wal Bukhari wal Bukhari ah, wa Muslim fi sahih ma seen sahih an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa bi lafdin te am na ci kàddu sax bu ne fa inna allah nag bur yàlla taala taala ji kaw ji xalaqa bind na aadama moom aadama ala suurati yi ci suuf ci ci melom moom rawahu solo nag muslim imam muslim an abi hurayra jël sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu abd ibn humayd an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu tamit wa rawahu solo nag ba tey abd ibn humayd wa ahmad wa ad-daraqutni fi sifaat yi ah, ci as-sifaat wa tabarani ah, fi sunna as-sunna wa ibn asakir ñëpp solo nañ ko an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu kon loolu moom mooy su fekkente ne yow yaa nekk lan maanaam yow yaay seetu yàlla léegi mu def wa min haythu bu ñu xoolee ci anam ga nga xam ne kaana nekk na ala xubur yàlla mir'atun di ak di seetu laka ñeel la léegi nag bu ñu xoolee wàll gi nga xamante ne yow nag yàlla nag léegi mooy lan ah mooy sab seetu tara da gis ante ne ko yow zaataka sa jëmm mu mutajalliyatan dañuy feeñee bi asmaa yi ci turu yàlla yi wa sifaat yi ak ay meloom maanaam yow say mooy li doon wax léegi rek say melo sa jëmm ji buñ ko xoolee sa jëmm ji buñ ko xoolee dañuy gis lan mais say say dafa feeñee ci turu yàlla yi ak ay meloom bal li fi nekk tataxaqaqu day incarné maam day melawoo dëgg maam day wir na an na zaataka naka sa jëmm ji hiya mooy aynul mu'abbar jëmmi la nga xam ne moom lañuy ñuy wax am di ko tuddee bi zaati yi maanaam nekk nekk yàlla fa anta kon yow huwa yaay moom wa huwa te moom anta mooy yow yaay moom mooy yow wala tazaalu te doo dañ nag tataxaqaqu di nekk dëgg-dëgg suurataka sa jëmm fi miraati ci seetu kamaalihi ak matam xatta mbete tatajalla mu feeñee zaatu ko sa jëmm bi jamee ci mboolem maalaha la ko ñeel min tilkal mahasini ci ay xeeti rafetal ak zahirat yu feeñe fii tilkal miraati ci xeet ci boobu lekk seetu almashhudati bu ñuy seede ala tamaami ci mat wal kamal ak mat Euh, loolu ñëpp tolloole wuñ ci kon dafa am li nga xamante ne mooy sookul bi nit ñëpp bokk mu am li nga xamante ne nit ki selon ni muy parfaire boppam noonu lay demee ba nekk ki nga xamante ne moom maanaam euh, day refléter yàlla day refléter wu carrément ci moom maanaam loolu moom moo tax boo subhanahu wa ta'ala di wax ci naan nit ki su demee naa ko damay nekk dégg-déggam bi muy dégg gis-gisam bi muy gisee ah voilà te loolu mooy ki nag ci saxoo naafila yi waxul ba tey ki nga xamante ne farata yi daka matal parce que ki matal farata yi kooku beneen niveau la parce que xadis boobu ñu bari niñ ko déggee mooy dañoo jàpp rek ne Ah, naafila maanaam da ngay def farata yi soo paree nga nekk ci naafila yi soo noppee ci naafila yi di dem di dem ci naafila yi maanaam da dem a dema a dem ba nga xamante yàlla nekk sa dégg dégg gis gis déedéet maanaam ki nga xamante ne moom dafay matal naa farat naafila yooyu noonu borom bi subhaanahu naa ta'aala dem ba nekk dégg déggam la gis-gisam maanaam borom bi mooy nekk loolam ci moom maanaam mooy nekk léppam mais bu demee bu dee dafa matal farata yu day dem ba moom ci boppam itam mu jeex ci borom bi subhaanahu wa maanaam ci anam goo xamante ne moom ci boppam moo maanaam moom ci jëmmi boppam muy mujj a nekk melooy borom bi subhaanahu wa ta'ala voilà bu boobaa day daal di mën a nekk ay nu gaati ji comme ni xam ne maanaam maanaam miroir bi seetu gi day daal di mat sëkk ci moom mu ne wala maa ba nga xam ne kaana nekk na attajalli feeñ waayu ala qadri day askanoon teg safa al mir'ati maanaam sellu teg seetu gi wa siqaliha aku euh, nes neseem euh. Euh, voilà ak beneen ok eh, Fatima ah, ba arrêté leen bi coow. Hmm. dégg maanaam kon seetu bi proportionnellement ak ni nga xamante ne noonu lay seetlee ak ni muy melaxe maanaam nekk senti wa ala qadri ak ci askano nu mu askano te qabiliyati di nangu al mutalaqi li nga xamante ne moom la war a lay jot maanaam liy feeñee liy feeñ ci moom euh, balaa ñu yeggale euh, supposition yi maanaam dafa am partie fii lu muy lu muy préciser lu leer maanaam mooy seetu maanaam du seet yëpp ngay jàkkaar lool di gis sa bopp euh, de manière parfaite comme ni nga koy gisee si sa bopp am na seetu yoo xamante ne day am bëri étage tâches yu ci ne am seetu yoo xamante ne maanaam ndox mi da ca yàgg tës ba calcaire bi weex ci wala poussière yi dañ ca yàgg tegu am xeet yoo xamante ne partie kii bi daa xoosu maanaam day xoosu quoi foofu moom booy xool léeg-léeg nga gis mu dagg sa jëmm ndax partie yi danoo xoosu maanaam kon borom su maanaam xadis bi li mu saxal rek mooy ne nit ki moom day nekk seetu borom bi borom bi nekk seetoom waaye nag ndax seetu gi sell na wala déet loolu après lu ñuy lijjanti la maanaam nit ki moo war a parfaire loolu. wala ma ba nga xam ne nag kaana nekk na asfa mir'atin seetu bi gën a sell hiya mooy mir'atu rasulillahi seetu ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam wa akbar akbarti moo gën a màgg qaabiliyatin di luy mën a nangu hiya mooy qaabiliyatuhu di lay nangu moom maanaam mooy prédisposition moom yenente bi sallallahu alayhi moo gën a màgg ci prédisposition yi Liza lii moom moo tax nag ixtassa mu jagoo moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi tajal lizaat yi ci feeñu waaye nekk-nekk li moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tajalli zaat yi nekk loo xam ne dafa jagoo ci moom wama siwaahu képp ku dul yeneen bi nag lu dul yeneen bi rek sallallahu alayhi wasallam laysa du ñeel dohoo ñeel ko illaa lu tajallil feeñ al asmaa yi yàlla yi rek wasifaat yi ak ak melo yi ñoom rek lañ mooy nekk ci moom kon nag fa rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam woo moom almiratu moom mooy seetu bi allati bi nga xam ne zaharat ci la feeñee ci la feeñee fiihaa ci moom azzaatul muqaddasa nekk nekk gi nga xam ne ji gi na dayoo ci sell te ba taxul luñ ko dindal fii ak mali ci gën jaamat yi te tajallin feeñ waaye yata jallaahu wax na la ko feeñe taalaa aji kaw ji ala maxluqan ci nag yow lan lañ lay wax ne farji na nanga delloo bi qatratika ci sa toq ilaa bahrihi ci géejum moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam yow soo bëggee yor caractéristique yooyu yenent bi sallallahu alayhi wasallam yor ba tax nga am tajalli zaati boobu feeñ waayu nekk nekk borom bi da ngay considérer sa bopp li nga xam ne moom mooy réalité bi mooy lan mooy nekk benn toq ci géeju bi nga xam ne mooy géeju yenent bi sallallahu soo nekkee benn guddoo benn toq ndox ci biir géej gi dangay ngay daal di am caractéristique bu géej gi yépp maanaam loolu mooy lan mooy yow nga bañ a exister parce que géej gi ku ko gis kenn du ne toq ngi maanaam toq bu nekk ci biir xam nga ensemble toq la mais kenn du ne toq ngi géej gaa ngi lañuy ñuy wax. kon yow dangay jël sa bopp nga seegal ko ci yeneen bi sallallahu alayhi ci anam goo xam ne exister tuloo mais moom mooy exister maanaam sa mboolem mbir yi da nga koy inhiber xam nga inhiber da nga koy inhiber. maanaam da nga koy désactiver activer ko moom ci yow te loolu ni muy amee mooy bëgg gi nga koy bëgg ba a am benn dara lu ci rax bañ a am kenn ku ci def am benn benn xeetu entrave benn barrière mu jaral la euh, adduna yëpp adduna jant bi buñ la ko tegaloon ci sa ndeyjoor weer wi ñu tegal la ko ci sa càmmoñ ne la tànnal maanaam adduna bi yëpp nga am ko li fi nekk yëpp a ngi nii ñu ne la adduna bi yëpp capitaux yi fi nekk yëpp banques yi fi nekk yëpp alal yi fi nekk yëpp ñu ngi nii amat loo bëgg ci say waaw la ñëpp di dox waaye nag benn condition lañ la tëralal mooy nga wàññi tuuti rek. ci bëgg bi nga bëgg yenent bi sallallahu alayhi nga am ci tuuti la ci wàññi bon après voilà considère tuuti rek considère quoi nga ne leen garaawul baax na naa dëkk ci sama ñàkk gi baax na garaawul voilà non garaawul maanaam il parce que noonu la jeex bi amee mooy exister tuloo moom moo exister voilà voilà bu boobaa walay sa dootul nekk ci bi qabiliyati ci sax nangu wiinu xattara ci toq googu fa yatahaqqaqu bu woo defee dana daal nekk koo xam ne da nga nekk koo xam ne dana dana wéree la ka la hadal maqaam boobu la maqaama wa tahza bu ko defee nga mën a ame bi tajalli laahi ci feeñu buur yàlla ak zaati yi bay ko dug jëmmam mu ne man nazara képp koo xam ne xool na fil mir'aati ci jëm ci seetu bi maanaam seetu tey soo xoolee bu dee seetu ba baax na bien sûr bu dee seetu bi baax na laa yaraa du gis jirmal mir'aati jëmmi seetu bi walakin waaye nag yaraa dana gis suurata jëmmi al fi ka taxaw amaamaha ci kanamu seetu bi maa jëmmi ki taxaw ci kanam seetu bi rek ngay gis voilà waye jaxadu dana yitte dana dana dana sonal nafsahu boppam an yaraa ci bëgg xool bëgg a gis jirmal miraati jëmmi seetu bi fala yastati du ko mën loolu la fa man nazara ku xool ilaa rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam allazi moom mi nga xam ne huwa mooy almiratu seetu bi ci dëgg nag fa innahu moom naka kooku laa yaraadu bis rasulillahi ndawal yàlla li la sa ku xool vrai ku xool yent bi sallallahu alayhi wasallam comme moom mooy seetu bu mag bi du gis yent bi fa innahu naka moom laa yaraadu gis rasulillahi sallallahu alayhi wasallam walakin waaye nag yaraa day gis at tajalli feeñ waaye al ilaahi yi bay buur yàlla fii ci moom wa man raa ku gis nag rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam walam yaraa te gisul allah buur yàlla taalaa ci moom fii ci moom fa inna mir'at na na ko leer ni seetu xalbi yi xolam taxtaaju soxla na antusqala ci ñu nees na ko te ñu gën koo seetalaat bu baax defaraat ko maanaam kon mooy ñi nga xamante ne dañ doon gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci àdduna bokk ak moom dund par exemple te doonuñu woon gis maanaam liñ doon gis rek mooy benn waay bu bokk seen biir di leen woo naan leen ab yonent la maanaam bëgg bëgg nit ñu topp ko noonu te vraiment ñun on a d'autres chats à fouetter que di topp benn waay bu naan man yàlla yàllaa ma yónnee ay xeetu wax yooyu ko yéefar lañ jullit ñi kay duñ gis loolu. au contraire moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum am loo xamante ne ñeneen yi amuñu ko yeneen bi sallallahu alayhi boo ko gisee maanaam ñoom bi ñu ko doon gis yéeféer yi ñoom dañ doon gis ne moo tax Abu Yazid al-Bistami mooy wax ji mu waxoon ne boo dafa benn buur buur bi dafa dem seet ji benn benn dafa seet ji Abu Yazid al-Bistami radiyallahu ci fekk ñu rob ko mu génn àdduna mu dem siyaar ko ne ana bàmmeelam ñu wan ko ko mu siyaar ko daan ne bëggoon naa xam nag kan moo dundoon jamonoom ba mu dégg la dara ci ay waxam ñu daal di wër gis benn paa bu màgget ñu ne ko paa bee gisoon na ko ñu ne waaw moom lan bokk na ci ay waxam lan la mu ne moom day bokk na ci waxam nee na ku ma gis sa yaram du lakk maanaam ku ma gis dem àjjana mu ne non wax caaxaan yooyu mooy lan loolu nu mën a nekke te ñoom Abu Jahlin ay Abu Lahab ñoom gis nañ yenent bi sallallahu alayhi te ña nga safara paa bi tontu ko ne ko non non non ñooñu gisuñu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu njirimu Abu Talib bi lañ doon gis maanaam ñoom dañoo figé woon ci statut sociale bi maanaam ñoom dépassé wuñu woon maanaam gënuñu woon a sori seen catu bakkan fi muy xoole ñoom dañ doon yam rek ci ne de façon ci njirim la mi woon fii ci ñun amul woon dara dégg nga léeg-léeg sax seen kër c'était difficile c'est compliqué da gis souvent même da ngay gis même ku réussir ci domaine politique bi sax wala léeg-léeg économiquement mu réussir sax nga gis nit ñi di ko fàttali naan non pourtant nag ñoom ñu nekkee xale seen kër fii non àdduna bu gudd tànk rek mais kii gis nga kii seen kër amuñu nangam nangam maanaam maanaam di ko juger maanaam bëgg tout le temps di ko ramener ci démbam voilà di ko ramener ci démbam quoi alors que dafa dafa évoluer voilà adduna mu mel noonu yow léeg-léeg yow nga xool ndax yaa ngi évoluer yow ngay xool démb waaju rek quoi yal nañu yàlla sàmm maanaam lool nit ñi yamalewuñ ko ci diine kese maanaam dañ caa def sax ci politiquement économiquement socialement nit ñi bu ñu su soppeekoo kii dañuy leen di renvoyer tout le temps ci seen démb yonent bi nag sallallahu Euh, yéeféeri ñoom ci loolu rek dañ ko daan xoole maanaam dañoo jàppoon ni nit rek comme ñoom alors que saxaaba yi radiyallahu bu ñu ko daan xool dañ daan gis ki nga xamante ne moom mooy ci yàlla euh, yabal feeñal ci moom mboolem lim mu bëgg mu feeñ mu yabal ko jox ko kàddoom jox ko ay digleem jox ko ay tereem lépp di tukkee ci làmmiñam bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu mu def mu nekk ci royukaay lépp di tegtale yàlla maanaam mooy seetu gi seetu gi yàlla bi hmm? voilà mu ne fa rasulullah ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wasallam laysa nekkul waasitatul ak digg diggal bayna laa diggante yàlla wa bayna yi ak mbindeefam yi maanaam moo yamul ci loolu walakin waaye dafa nekk moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mir'atun ak seetu saafiyatun bu sell yaraa dana gisee alxalqa mbindeef yi fiihaa ci moom rabbahum seen borom. wala yaram la te duñu gis si waaxu lu dul seen borom fiihaa ci moom. xataa ba te innahum naka ñoom sax laa yaram lu duñ gis dëgg dëgg laa ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wasallam maam xataa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom doonuñu ko woon gis. li ànd na ndax kan. li wér mooy amul kenn laa yaraa kuy ku dul gis jirmal mir amul kenn koo xam du gis jirmal mir aati ah seetu bi inda zuhuri suurati faf feeñu euh, me feeñu melaw yi jëmm ji fii xaa Euh, maanaam kon jëm yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, képp ku gis képp ku góor gis yenent bi rek sallallahu alayhi wasallam maanaam na xam ne boromam subhaanahu wa maanaam moom la gis ci moom ndax ba doo gis sax yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam il faut que nit ki gëm yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci anam goo xamante ne maanaam duñ ne rek par exemple bu ne yenent bi sallallahu alayhi nee na nàngam moom li muy xalaat rek mooy ne yàllaa ko wax loolu tax jullit dëgg dëgg dëgg dëgg ku gëm dëgg dëgg du sax gis yenent bi ci boppam sax sallallahu alayhi wasallam maanaam waxit la maanaam pour wax ne tellement que lu mu dégg ne yenent bi wax na ko rek sallallahu lool mooy vérité absolue bi parce que yàllaa ko wax yenent bi sallallahu def na nàngam loolu mooy yàlla signé na ni loolu baax na loolu lay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënta def lu xaraam mënta def lu bon maanaam dem sax bay sikkal te loolu loolu benn loolu lu am solo la loo xam ne yonent bi sallallahu daf koy def maanaam nga sikkal loola te nit ki xam la muy wax xam ne yonent bi def na ko loolu mooy day génn ci diini ji moo tax gars yi dañuy def attention ñi ñi ñi ñi xasal añ ñi nii yi ngaañ parce que tey booy booy ngaañu nit parce que day cëkkal mais yonent ci sallallahu alayhi ci cëkkal la dëkk mësul def leneen lu dul cëkkal yonent bi sallallahu mësul def leneen ci àdduna lu dul cëkkal kon yow boo jàppee ni ngaañ ni kii cëkkal maanaam bu dee xam nga li koy wax laa wax su dee xamoo ko nag dañ la koy xamal rek mais bu dee xam nga li ngay wax di nga gis danger bu mag bi bi la bi ngay encourir voilà ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Hmm. bi ci des mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Abdel Dabakh mës na ko wax radiyallahu anhu benn euh, kenn ci mbokk ci mbokkam yi ci taalibe yi ne ko soo gisoon yàlla maanaam sa sa dund yépp pendant cent ans yoo xamante ne benn tiers rek la defe tiers boobu noonu nga gis ci yeneen bi sallallahu alayhi la nga cay amee moo ëpp doole li nga doon li nga doon gis yàlla cent ans yi alors que soo gisee yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci benn instant après ngay gis yàlla cent ans loolu nga li nga gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo koy ëpp doole maanaam mooy ne ku njëkk ki njëkk a kooku moo ëppale fuuf kii nii loolu nag li ci bëgg a wax rek mooy feeñ waaye yenente bi sallallahu alayhi ndax euh, tajalli zaat yi mënta am ci keneen ku dul ci yenente bi sallallahu alayhi maanaam boo jeexee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci nekk-nekku yàlla nga jeex alors que bu dee feeñu waa yàlla ngay gis maanaam ci ay turam ak ay meloom rek ngay gis moom la lay feeñoo voilà moo tax xam nga gént dañuy gis yàlla ci gént mën naa ne mais gis yenent bi sallallahu ci gént moo ëpp doole voilà euh, ci kaw loolu insha allah xam naa dañuy yam foofu mais ñu fàttale insha allah que ni tëju maanaam que ni euh, weeru gàmmu bi insha allah mi ngi jub si du ñàkk ne fii ak euh, ñaar ba ñaari fan jëm ñetti fan dinañu tàmbali séance burdi insha allah Euh, waxtaan nañ ci ak président ak euh, maanaam ñenn ci waa bureau bi euh, waxtaan nañ ci tamit ak sëñ Fallou mais insha allahu taala ni ñuy def moom mooy dañuy njëkk tàmbale kiiwu saxeex yi maanaam ay côté maanaam dañuy wàcce saxeex bi bu ñu tàmbalee ko ay côté 19 su ko defee euh, vingt heures incha allah ñu wësi fa après def burdu bi cependant burdu bi incha allah taala séance ni ñu koy defee du nekk comme façon classique bi li ko waral nag mooy ne comme niñ ci mosoon a waxtaanee fii ci daayira bi euh, boobu baal sax moo intervenir woon ci ngir moom maanaam indi woon ci ay maanaam laajoon ci ay xeeti leeral mooy ne ni ñu war a ni ñuy def insha allah maanaam dañu seet dañu gis ne burdu bi biñ ko instauré maanaam en tout cas biñ ko instauré Tiwaawan ak léegi forme bi maanaam esprit bi nga xamante ne moom moo taxoon ñu instauré ko maanaam Cheikh Seydi Malick Sy bi mu koy instauré dafa am lu taxoon mu jóg maanaam li ko taxoon a jóg mooy lan mooy ñu ciy fàttaliku yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi yooyu maanaam lu gis ne nag maanaam yanuwul maanaam ñu bàyyi euh, jàngale yenent bi ci boppam sallallahu alayhi ak li nga xamante ne moom lay doxale ak ay waxam ak jëfam ak ay jikkoom yu sell yi radi sallallahu ñu bàyyi ko pour di dajaloo di way maanaam loolu ku xellu rek maanaam dana xam ne loolu yanuwul maanaam euh, beneen bi ci des mooy ne esprit bi kon xam nañ ne moom mooy ñuy dajaloo ci guddi yooyu di maanaam fàttali ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, Cheikh Seydi Mansour radiyallahu anhu gisoon burdu bi ak barke bi ci nekk mu gisoon tamit ne fukki fan yi maanaam bunt bu nekk mu nekk na koo jàng ci guddi gu jot maanaam mu nekkoon fukki guddi mu nekkoon fukki bunt donc loolu taxoon mu daal di koy teg maanaam ngir nit ñi am benn genre engouement bu ñuy am ci weeru gàmmu gi di gën a dellu si waat maanaam fàttalikuwaat yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam gën koo euh, jox gëdd gi nga xamante ne maanaam moom moo yelloo ci moom kon loolu loolu moom léegi comme que mbir mi noonu la demee ñun dañoo gis ne euh, jamono ju ne maanaam parce que boobaa léegi def na téeméeri maanaam bi ñu ko tàmbalee def ak léegi dañoo gis ne nag jamono ju nekk. maanaam parce que téeméeri at aussi même même bu ñu xoolee ci diine ji sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam la wax inna allaha yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha maanaam euh, bopp téeméeri at yu ne yàlla day yabal ku ko yeesal diineem maanaam loolu day am maanaam lu tax muy soxla loolu ci diine ji mooy ne parce que dañuy gis ne su 60 ans amee siècle su demee maanaam dañuy gis ne day am benn xeetu dañuy soxla parce que day bëri ay biddaa yu xew day bëri ay mbir yoo xamante ne dañ kaa jàngale woon mais nit ñi niñ ko comprendre dootul baaxati ainsi de suite kon dañuy soxla ku ko defaraat maanaam ku ko yeesalaat loolu nag moom moo am exactement ci burdu bi maanaam état d'esprit maanaam esprit bi ko bi ko tegoon liñ ci tegoon la taxoon loolu amatul gaa yi léegi dañuy dajaloo rek pour way ak engouement bi gars yi gaam maanaam bëri na ñoo xamante ne dañuy am engouement bu mag ci burdu bi ba léegi gars yi def ay burdu populaire ak yooyu mais boo leen laajoon dëgg dëgg dëgg lan moo tax esprit bi lan la duñ ko def duñ duñ la ko wax. soo leen ne woon nañu remplacer lii par par ñu jàngale yeneen bi ci boppam salaa salaama dundam ñu def dix séances. yoo xamante ne dañuy jàngale histoire yonent bi sallallahu alayhi dañuy lànk ba tëdd ci naaj bi dañuy bañ parce que dëgg gi dëgg dëgg mooy ne yonent bi taxul taxul du def ko moom sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs ku ko sa sëriñ wala sa sëriñu sëriñ daanul def doo ko def parce que tout simplement yeneen fi bi taxul nit ñi di ko def maanaam il faut que tamit ñuy di nangu ne réalité bi lii la loolu mooy xaqiqa bi moo ne état des lieux lii la esprit bi naaw na nekkatu fi dem na dafa nekk nag ci responsabilité génération bu ne ñu jël ay responsabilités mais affaire bii nii lañ war a demee nii lañ war nii lañ ko war a defee soit lii la taxoon ñu teg ko amatul nañ ko bàyyi wala boog ñu soppi ko def ko ni nga xamante ne noonu lay baaxe maanaam loolu loolu responsabilité wu génération bu nekk la cet arrangement la du ñu waat di ñu ko defal la ah. loolu moom daa war a nekk ci bopp ñëpp mu leer nañ du ñu waat di ñu ko defal tilka ummatum qad xalat laha ma kasabat wa alaykum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun xeet la maanaam ñoom génération lañ boo xam ne dem nañ lañ doon jëf ñoom ñoo ko moom lépp loo xamante ne nag su dul noonu la itam ci ñoom ñoom la concerné yàlla du leen laaj ñoom lañ doon def kon li nga xamante ne alors am la kon li nga xamante ne moom mooy li ñu war ñun mooy ñu jël suñuy responsabilité nekkat ah ay la yëgal def nañ état des lieux xool nañ ni mbir mi nii la demee affaire u diine affaire u sunna mais bàyyeetuñ ko xel sax nañ ma wax du toog di way lan moo ciy sunna lan mooy li nga xamante ne maanaam xam nga tey bu doon ne xam nañ li nuy way lan la bu dee xam nañ maanaay sax ñu ne ah waaw dëgg yàlla day tax ñuy fàttaliku yeneen bi saa mais bu fekkente ne quatre-vingt-dix pour cent maanaam c'est juste à titre indicatif ah waxuma ne damaa def benn euh, euh, sondage wala dara maanaam juste c'est juste à titre indicatif xamuñu mais lan la baat yi di tekki xamuñu maanaa bi xamuñ ci dara woy wi rek lañ ci xam nuy xumb gaa yi nekk ci engouement bi ne waaye guddi yeneen bi waaye waaye guddi yeneen bi sallallahu te wax naa ko démb ñoom président ñoom Maodo président gaa yi nee naa leen am na mbir moo xamante ne nañ ko bàyyi xel dafa am ñaari mbir yoo xamante ne fas lu ci yéene bokk. maanaam mooy dafa am ay xew-xew ay doxalin yoo xamante ne dañ koy tuddee diine wala ñu ne nitu yàlla sàngam moom lañ ko tuddee askane na ko ko man leen imaginer ngeen tey nga toog dem ci biir jotaay boobu ñu koy def maanaam moom mu sëppale ne la maanaam ci sa conscience ne la mais yow yow ak li nga comprendre yëpp nga fekkee jotaay boo xam ne dañ ma kaa askanale man tuddee ma ko man loolu nag loolu tax du ma dem màggal du ma dem yeneen mbir yi naan sëñ diw lañ ko tudde c'est simple lenn rek a tax damaa ñemewul ci sama conscience teew euh, naan kiiwam di ma ante esprit bi naan ma ah yow yaay fekkee fu ñu may tuddee man di ma tuddeelee ne événement bii ngir man la te ni muy doxe ànduma ci dara yow nga ñëw fekki ko yow nga cautionné ko loolu moom ñëwuma ko waaw boobu moom ñëwuma ñaareel bi ci des bon pour respect bi may am ci ñoom laa wax ñaareel bi ci des mooy euh, te loolu wax naa ko ay kilifa ñeneen na ah, maanaam wax naa ko ay kilifa yu kilifa yu mag kilifa ci diine ji maanaam ñoo xam ne vraiment ay boroomi xam-xam lañ wala boog boroomi wilaaya lañ exemple ma leen jox lenn rek la mooy imaginer tey nga dem keew ci benn jotaay boo xamante ne nan koy doxale du noonu walla xew-xew boo xamante ne ci système bi ku téye mooy système bu bu baaxul bi nga xamante ne daa teggi yoonu alxuraan ak sunna waaye dañuy saxal ay intérêt wu ñoom Samba wala ñoom Demba. yow nga dem fekke ko toog man en tant que taalibe wala man en tant que ku bëgg xam-xam ku bëgg soobu ci yoonu yàlla ma jàpp ne yow yaa ma féete kaw man ma gis la foofu nga ne fa lan xalaat soit dama lay weddi yow bu boobaa parce que mënu ma def yeneen mënu ma mënu ma contradictoire il faut ma am leen lu ma def il ma am sama xel il faut mu am conclusion mooy soit yow dama lay weddi na ndekkete saawaay du dara te bu boobaa maanaam man nga maa lor ci lan par da nga ma doo alal de lor bi fi muy nekkee rek mooy ni ma mënoon a jariñoowee ci sa xam-xam ci sa expérience ci yoonu yàlla dootuma ko defati kooku xeetu lor nga ma ñaareel bi ci des mooy ñaareel bi ci des mooy man ma jàpp ne xëy na kon ndekete affaire yi garaawul ndekete affaire yi garaawul comme yow yaa ngi fi loolu qu'est-ce lan la may impliquer lan lay impliquer ci man li muy impliquer ci man moom mooy man léegi man maay sànku après ndax man maay jàppee lu garaawul lu garaaw a garaaw loo xamante ne day compromettre diine ji man man maa koy jàppee comme lu dangereux wul lu garawul lu lu dara nekkul sega mbir mi loolu lay demee nag léegi c'est-à-dire que yow léegi sama avenir ak sama devenir spirituel mais pour l'éternité nga compromettre nga nga nga nga yàq pour yow nga garder ay intérêt yoo xamante ne du dara lu dul ay relations sociales yoo xamante ne sax wóorul ne am na ay résultat yu ca war a juddoo maanaam na na na leen neex rek ñoom yow na maanaam sag jotaay sag teewaay na na neex ña ko fi def rek léegi nag après man man maanaam parce que da leen di dëgëral léegi nag man en tant que talibé sama avenir ak sama devenir est-ce que yow sa relation sociale jar na maanaam est-ce que jar na man sama sama avenir ak sama devenir en tant que talibé jar na mais jaru ko et moi dans tout ça kenn sóoraale maanaam loolu tamit il faut que ñu koy bàyyi xel moo tax suñu maanaam nit ñi il faut ñu comprendre que ni maanaam comme li ñu doon wax ci yeneen bi léegi rek sallallahu alayhi wasallam maanaam il faut que ñu inhiber maanaam ñu dindi mboolem yi nga xam ne mooy yeneen considération yépp teg bosam rek moom. ñun ñu ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy burgal bu fekkente ne est-ce que loolu dëgg la est loolu dëgg la est-ce que ñu buñ ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy defal lii est-ce que mënuñu ñu porter plainte pour faux usage de faux recel te xawma lan falsification avec non-assistance de personnes en danger mënuñu def lool parce que dañuy gëmloo ni dañuy ànd ci maanaam parce que nit ñëpp a ngi def lii nañ ko def yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam neewoon na laa yakunu ahadukum rajulun imma yaqulu in ahsana an-nas ahsantu wa in asa'a an-nas asa'tu sama mbokk wolof yi li ñu wax yeneen saa saam loolu la daj sama mbokk wolof yi dañu ne boo demee ci dëkk fekk ñëpp kenn solu ci benn yére yow it bul sol yére parce que boo solee yére yow yaay dof bi yeneen bi ne du dëgg saa salaam bu kenn nekk ci yéen imma an al toppe naan bu nit ñi rafetalee ma rafetal bu ñu ñaawalee ma ñaawal loolu ku am xel du ko def. yonent bi sallallahu alayhi ñun dañ kaa war a jël def ko royukaay mais tamit lépp loo xamante ne dañ koy def ci turam te attention de imagine ngeen yow fi mu toll kenn ci nit ñi bëggul ñu taxawal di ko wooteel ak di ko réclamer ci kanamu télé bi mu loo xamante ne du ay idem imagine nga tey ñu taw euh, tere monsieur Gaye euh, Euh, qu'est-ce de ça man ma jàpp rek di wax rawatina ci télé bi ba pare di wax ay idées yoo xamante ne moom ci boppam day jàpp ne léegi police ñëw maanaam bala maa pare interview bi police ñëw di ci këram man ma di ko def ñun nag presque loolu la ñuy defal yeneen bi sallallahu alayhi maanaam di ko wutal ay événement yoo xamante ne di ko ko tuddee ci loo xamante ne moom bëggul mu mel mu mel noonu déedéet bëggul lii mais bu bëggul lii lu tax nga koy defal loolu par force ñun li ñu xalaatoon mooy ne te loolu wax nañ ko ñoom président sànq waxtaan nañ ci ak sëñ Fallou mooy bu ñu ñëwee ñu def suñu wasifa bien sûr ku ku bëgg a teel a ñëw heure bi ñu def saxeex bi yeneen bi lañuy ñuy jàngale tamit. sallallahu alayhi wasallam sinon koo xamante ne lii moment bee la mën a ñëw mu ñëw ñu def suñu wasifa ñu aussi bokk maanaam jël benn xasida bu kenn ci nit ñu baax ñu bind buy wax ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu waxtaane ko euh, pour session bu bees bi bii nii amaan na euh, dañuy proposer rayu zam'an maanaam nuun ya bi seen Hajj Malik si bind radiyallahu anhu ci yent bi sallallahu alayhi bind ko ak mbëggeel gu gu ci moom bon euh, parce que moom itam te loolu wax nañ ko président ak euh, délégation am démb ko Euh, Sey euh, euh, Cheikh Siraj Malik Sy radiyallahu anhu bi muy teg burdu bu ñu fàtte ne amoon na quand benn part de modestie bu mag bu ci nekk ci le fait que mu teg burdu ne nañuy def burdu bi mënul na ne nañu dajaloo ma jàngal leen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wala ma jël sama xasida yi ma bind ci yeneen bi sallallahu ma jàngal leen ko wala boog ma jël xilaas bi ma jàngal ainsi mais deful loolu dafa jël burdu lool tamit moom it est-ce que jotul tamit ñu nit ñu delloo ko jukkal googu moom moom tamit loolu tamit beneen beneen beneen aspect la ci mbir mi même bu fekkente ne dëgg dëgg dëgg dañu ne rek maanaam guddi yent bi la sallallahu alayhi mën na nekk téere xasida comme mën na nekk xasida keneen wala téere beneen wala ay thèmes sax te lii ni dafa dëppoo ak li nga xamante ne moom lañu ñu mujjoon a jàppoon ci euh, bi baal souligner euh, question bi ci boobaak léegi léegi mu moo tax loolu la ñuy proposer insha allah taala Euh, xam naa bu ñu bu tàmbalee rek guddi googu moo xam euh, ma xool mardi mardi ci guddi wala mercredi ah mardi insha allah ah, ah. waaw kon kon xam naa àllarba bi lay mën a nekk amaan na voilà insha allah waaw ala kulli euh, dinañ ko yëgle ci groupe daayira bi xam ne kañ lañ koy def insha allah